a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim assalaatu wassalaamu ala rasuliillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati albaqara ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim alladina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa hum yaclamuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaye lu téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom benn mu ne alladina gaa yi nga xamante ne nii ci yahuud yi nii aataynaahum alkitaab ñoom laa jox téere bi ci yahuud yi waaye naka noonu it ci karcaan yi yaarifuunahu ñoom de xam nañu dëgg-dëgg kan mooy melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam nañ ko bu baax kamaakeem ni nga xamante ne ni <clears throat> yaarifuuna abnaahum comme ñoom ni ñu xame seen doom yi d'ailleurs lu ko raw sax lañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ni ko seen téere yi leere woon lim ko leerale woon joxe ay meloom te leer joxe turam ak lépp mu leeroon nàññ ci seen téere yi comme ni nga xamante ne ni noonee de la kii doon wax <coughs> abdallah ibn salaam alayhi ridwaanu salaam <coughs> mu ne man de yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu ko gisee xam na waxoon nañ la jamono yële nan la ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xamante ne ba mu ñëwee la mu ko njëkk a dégg muy wax ba muy wax naa naan ayyuhan naas afshu salaam bana xadiis ba jeexee loolu gisoon nañ ko moom abdallah ibn salaam radiyallahu anhu mu ne man de ba ma gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa ko xam laa ne kii moom ni ma ko xamee sax moo ëpp ni nga xam ne noon laa xamee sama doom de te nag ni ma ko xamee moom sax moo ëpp fuuf voilà wa maarifatihi li wa maarifati li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashad moo gën a tar xam gi ma ko xam moo gën a tar xam gi ma xam sama doom yi de kon nag mbir maa ngi noonu le moo tax am na ci yeneen riwaaya moom Abdallah ibn Salaam da doon wax ne man moom sama doom yi see seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii nii moom la suñu téere yi doon wax moom laa gën a seede kër doom ji nga xam ne man maa ko jural sama bopp mel ni ñu ne ko ah waaw loolu moom moom moom lu ko waral mu ne parce que doom ji ma jural sama bopp man bon njortu njortu kawe kese la ah. <laughs> voilà <laughs> voilà alors que mooy lu mu man lu ma ci mën a am certitude que ne man sama soxna moom ci man rek la yem ci man rek la fidèle ak yooyu yépp lu ma ci man di am xaaju la mel ak yow xabaar boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom moo ñu ko wax voilà waxu borom bi mos niroo nag ñu naan man information bi ma jëlee fee wala li ma jàpp voilà yow lool bokk nag lu la borom bi wax ni lii la moo tax mu doon wax loolu le radiyallahu taala anhu wa arda bokkoon di fóore yahuud yi te mu tuuboon moo tax suñu borom kon nag mu ne inna alladina gaay nga xam ne aataynaahumul kitaaba ñoom laa jox téere de minal yahuudi wan nasaara ya'rifuunahu xam nañu de te xàmmee nañu moos melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kama ya'rifuna abnaahum kon ni ñuy ràññeewe di xàmmee seen doom yi fu ñu leen gis man leen a ràññee nu raw noo ne la ñu ràññee ta xam kan mooy sallallahu alayhi wa sallam waaye nag lan moo tax ko muñu ko mu ne way na xan waaye li am ba des mooy am na mbooloo mooy minhum ñu bari ci ñoom yahuud yi karcaan yi lan la ñuy liggéey la yaktumuna al haqq dañuy nëbb dëgg ñi nga xam ne moom lañu xam ba moo tax duñu ko divulguer duñ ko wax nit ñi te ñoom duñ ko gëm way hum yaalamoon te bañ koy nëbb di ko di ko bañal naan ko kenn yónniwu la ñoo gën a xam ne moom mii moo ne ci seen téere yi wal iyaadu billah suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne alxaqu min rabbik mu ne nag dëgg gis nga dëgg dëgg information bu dëgg wax ju dëggu ak lépp luy dëgg rek min rabbika cosaanam ca sa boroom tabaaraka wa taala lay jóge fa lay tukkee te wax naa la li xew falaa takunan na kon nag ngal la waay yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye falaa takunan na waaye yow jullit bi nga xamante ne nii yaa xencu tegu ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ngal la waay bul bokk de minal mumtariina ci ñi nga xam ne ñooy déngi déngi ci lii nii la boroom bi tabaaraka wa taala indil ci dëgg muy wahyu bi mu ne wali kullin moom nag ba léegi nag muy ñëwaat ba léegi ci wàllu xibla bi nga xamante ne nii moom lañ doon tentamaare ko yuuxoo ko xëy di di di tëba ko dal ñoom ñi nga xamante ne ñooy kercaan yi ak ñi nga xam ne ñooy yahuud yi waa Quraysh yéeféru Quraysh yi mu ne wali kullin kantaa ñi nga xam ne ñooy sharia yi fi ma soon a jaar taman borom bi tabaaraka wa taala ma wàcce woon ko jaare la woon ko ci ay yonent comme yi nga xamante ne ñi ak ñi nga xam ne ñooy topp ci ñoom yéen jiil wala ak ñeneen ak ñeneen wali kullim ñeel na ku nekk wijhatun ci ñoo ñële sharia yi ma wàccoon wutal naa leen ab jubluwaay huwa moom de moom mu walliha moom mooy ña nga xamante ne ni ñoom ñoom loolu la leen borom bi féetale pour bu ñuy jublu bu ñuy julli ak tamit bu ñuy def seen jaamu yàlla yu bari ñu koy féete foofale bon mu ne kon nag ku nekk defal na leen ko walaa moom mi leen defaloon ñoom chrétiens yi ak yahuud yi fi nga xam ne mooy Jérusalem moo ko defaloon ci njàlbéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne ci la nekk Makka ba muy julli fu ci ka <coughs> al muy Jérusalem la doon jublu mois wala 17 mois muy fukk juróom benn weer ya fukk ak juróom ñaar yu wala yu mel noonu yim yim féete yim des Medina ala saakini afdalu salaati wassalaam bam fay njëkk ñëw fu yàlla borom dee defoon mu doon jublu Jérusalem waaye moom moomu nag moo ko fa jëlee ne ko léegi deel jublu gi li nga xamante ne nii mooy mal kambatal musharrafa léegi loolu wan problème a ci am aywa yéen daal kon nag li am solo <laughs> mooy ku nekk la la fa fa la sa borom féetale na nga fa féetale sa bopp fastabiqul xayraat léegi nag yëkkante leen ci yiw yi mooy ku nekk rek na nga nekk ca la nga ne kanta yahuud yi chrétiens yi waxuñ leen ne leen ci li ngeen ne lu baax la déedéet ñoom li ñu war a ne mu baax moo ñu génn ci liñ ne ñëwoon daal di dugg ci lislaam gi ndax loolu le mooy pacte bi suñu boroom jëloon ak seen yonent ak ñoom de alayhimu salaatu wassalaam ñu boroom ne ay nama takunu fépp fu ngeen mën a nekk rek fu ngeen mën a nekk ya'ti bikumullahu jami'a borom bi tabaaraka wa taala dina leen jële dina leen indi de yéen ñépp mbooleem seen yawmal qiyaam daal di leen fay la nga xamante ne moom ngeen di jëf de mooy fu waaye dem dem leen ba mars bu ngeen ma ne wala dem leen ci lune ba wala dem leen ci planète bu leen soob waaye gis nga bu dee jotee boroom bi dee dina la fekk fa nga ne léegi moo taxoon mu ne walaw kuntum fii burujim mushayyada nem boo newee ci buruj yooyu mooy tax yu kawe yu kawe wala yoo xamante ni bien fortifié bu dee jotee rek yow dinañ la fa fekk te dees na leen delloo ak dee kon nag suñu borom ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala kulli shay'in qadir moom de lépp la am kàttan mu ne wa min haythu xarajta mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo mën a génn rek foo mën a génn bu la fa julli fekkee rek fa walli wajhaka shatral masjidil haram na nga jubal li nga xam ne mooy sa xar kanam na nga pegguk li nga xamante ne mooy jàkka ji nga xam ne moom la ñu wormaal muy alkaabata almusharrafa zaadaha allahu sharafa wa innahu te dëgg-dëgg gis nga lii mooy wëlbati bi mu la wëlbati ci jàkka ju mag jii di kaabata almusharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima dëgg-dëgg lool de la xaqu mooy dëgg min rabbika bi nga xamante ne ci sa boroom yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam la jóge wama allahu te bi nag tabaaraka wa ta'ala taala moom de nekkul bi gaafilin nekk koo xam ne dafa yéga di amma na ci li nga xam ne moom ngeen di liggéey ko jëf mu ne wa min xay wa min xaytu xarajta mu daal di koy waxaat de ndax am solo koo xamante ne moom la am solo ndax taa yooyu tentamaaru yahuud yi ak chrétiens yu najraan yi ak ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh dafa rëy ñu def benn campagne de médiatisation de communication bu rëy ngir nag ne lii waay waay profitoo leen yéen ñi jot a nekk ci diine ji génn ci yéen ñi jotul woon a dégg dugg gis ngeen fii mooy de mooy newuñ ci dara tey ñu féetale leen nii bu subaa ñu daal leen fay wëlbati ñii seen dara taxawul kon nag bu leen ci dugg gis nga ni ñu mel nii noonu la seen xol yi mel wal iyaadu billah wa hum kaadibuun te ñoom la ñuy wax wute naag la am soo tax suñu boroom nag di feddali mbir mi boobu ba léegi gis nga laay romb lu lépp daanaka yenn yi ay da koy wax di ko baamuwaat ndax am soloon mu ne wa min haythu xarajta comme niñ laay biñ jóge léegi mu ne wa min haythu xarajta foo mën a génn rek moom fa walli wajhaka shatral masjidil haram bu la fa julli jotee walla moo xam da nga mooy tukki ak fuum la mën a fekk rek yow na nga wu na nga wëlbati na nga jublal li nga xam ne mooy sa xar kanam pegguk masjidul haram muy jàkk ñi nga xamante ne moom lañu xarmal wa haythu ma kuntum wax ak way julli ñépp way ngëm yéen la yépp mu a waxee suma kuntum fépp foo xamante nii fa ngeen mën a ne yéen tamit terre air mer moo xam ci waax yi géej ngeen ne wala ci asamaan si ci avion yi wala ngeen nekk ci li nga xamante ne mooy jéeri jéeg fu ngeen mën a ne ngeen di tukkee fu mu leen mën a fekk daal bu julli jotee ngeen war koo taxawal fa wallu wujuhakum shatra na ngeen na ngeen wëlbati daal di jubal seen xar kanam yi mu daal di ca peggu Kaaba googu la li Allah suñu borom boroom tabaaraka wa taala ne dama def lii ngir <clears throat> mu bañ a nekk lin naa ñeel ñi nga xam ne ñooy yahuud yeek nasaraan yi aleykum ci seen kaw xujjatun benn lay benn benn luñ leen di luñ leen di euh, dàggasante yéen daal voilà ndax xam nga ñoom lañ doon doon wax au début dañ doon wax naan hé waay waay jamono ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon féete makkatal mukarrama prêtre yahuud yi gaa yooyu dañ doon wax ñoom juif yi naan ñun de lii doy na waar moom de bëggul suñu diine di di weddi suñu diine yii di yahuudi ya ba pare nag di topp suñu xibla daal ñun daal waay doy na waar xibla bi ñuy jublu moom fa jublu ba pare suñu diine bëggu ci dara léegi nag gaa yi nag kantaa ñële nag hein gaa yi kantaa <laughs> mushrikuune yi ñoom ñu naan moo moom moom moom moom moom moom man man man daal seydinaa muhammad jaaxal na ma moom de moom nee woon na moom millata ibrahima hanifa wa ma kaana minal mushrikiin nee na moom day topp li nga xamante ne nii mooy yoonu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam hanifa coow wooral lépp daal di jëm ci boroomam waaye moom lan moo tax moom nag toppul xiblaam muy kaaba gi nga xam ne moom moo ko fi def mu dal di ko fi bàyyi di topp li nga xam ne mooy xiblaa yi ña nga xam ne ñooy yahuud yi loolu li ku nekk di wax suñu boroom nag daal di def lii moom ne day gi nag soppil mbir mi sax yow féeteel fële nga xamante ne mooy kaabatal musharrafa ci sa namm namm nag la ko boroom bi defe muy yonent bi sallallahu alayhi wa li alla yakuna linnaas ngir nit ñi kercaan yeeg arab yi kuffaaru Quraysh yi bañ a am ci seen kaw xuj aleykum xujjatun benn lay benn polémique bu ñuy def illa alladhina zalamu minhum bu liy leeree nag bam des ñi nga xam ne nag ñooy ñi gën a féttër la ko dàqatooñ ci ñoom ñooñ nag moom dara taxawu leen di continuer di leen dugg daal fala taxshawhum bu leen ragal de wax shawni na ngeen ma ragal man seen borom wali utimma yi dama koo def ngir matal ni'mati sama xéewal aleykum ci seen kaw wala lakum bu ko defee it tahtaduna ngeen gindee ko ci la bi gën a mat wallahu ta'ala alam